ay defal lool te dem xare ji kon nag mu ngi noonu kon nag xadis bi war nañu war xadis mille trois cent six kon al imam rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis muy xadis cent soixante dix huit mu ne waan abi Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'athan ila bani Lihyan min Hudayl faqala liyanba'ith min kulli rajulayni ahaduhumaa wal ajru baynahumaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu daal di ciy teg xadis bii nga xamante ne nee na wa an Abi Sa'iid mu ngi koy jëlee ci Abu Sa'iid ah, al-Xudri radiyallahu ta'aala anhu muy Seydina Abu Sa'iid Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubayd ibn Tha'laba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 voilà loolu dafa am solo kon nag mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri anna rasulallahi kana ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba'da ba'da dafa yónni benn armée boo xam ne demul dafa yebal benn armée moom lañ naan sariya ah ilaa bani Lihyaan yónni leen ci waa banu Lihyaan benn waa solo woon bu rëy bu bokkoon ci min Hudayl ci tribu bu mag boobu ci arab euh, di Hudayl ah ñoom nag dañoo sore woon fi ñu ne woon Médina sore sore woon nañ Médina Makka lañ gënoon a jege voilà léegi fa qaala yonent bi saa saa am ne li yam ba'is waaw mu ne li yam ba'is mooy na jóg ngir dem xare ji na jóg ngir dem ngir xare ji ah min kulli rajulayni ci ñaari góor yu nekk ahaduhuma kenn ka mooy. léegi nañ bare mu ne euh, wal ajru ta payoor gi bay baynahuma mu nekk seen diggante waaw moo yéen ñi bu leen dem ñaari góor yu taxaw na kenn ki dem kenn ki toog ki toog nag bu mu way lu tax man dew ma noo yow payu ki dem xare ji yow di nga am pay googu mu ne lu hadis bii de mu ne rawaahu solo ko muslimun al imaamu muslim rahmatullah alayhi kon al muslim la wax moo ko solo est ce moom gese moo ko solo dañ naan la déedéet waaye sëriñam di al imaamu ahmad indi na ko ci ñeenti bërëb moom ci fi nga xamante ne mooy musnad bi nga xam ne mooy musnadu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda indi na ko foofule al muslim rahmatullahi alayhi al muslim rahmatullahi alayhi mu mu ne haddathana mu ne nettali nañu ah ah nettali nañu ndax da ko indi ñaar boo xam ne moom bii wëndiroo rek benn la même hadith bi la presque mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb kitaabul imaara baabu fadli i'aanatil ghaazi fi sabiilillah kitaabu buntu al imaara jiite baabu buntu fadli ngëneelu i'aanatil ghaazi dimbali ki nga xam ne mooy xare fi sabiilillah ji yoonu yàlla mu ne wa haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne nattal nañu Zuhayr ibn Harb muy Abu Khaythama ah, an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad rahmatullahi alayhi al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Ismaa'iil ibn Ulayya Ismaa'iil ibn Ibraahiim moom wax nañu mbirum suñu imaamu Shafi'i boobu tamit waxoon nañ ko tam doon bañ loolu ba kii ne loolu dara new ci kii <laughs> imaam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ne loolu moom daraa ci newul <laughs> waaye loolu daraa ci newul parce que yonent am na ñoo xam ne ci sahaaba yi eh, woona leen eh, dàkkanta leen seen ndey <laughs> waaw loolu ne woona Seydina Zubayr par exemple ne Zubayr ibn Safiya waaw nee na Zubayr ibn al-Awwam yonent bi saa saa mas na ko woo ne ko Zubayr ibn Safiya waaw Zubayr doomu Safiya muy Safiya bint Abdul Muttalib di bàjjanam waaw mas na ko woo woowee ko noonu ne ko euh, Zubayr ak Zubayr ibn ibn Safiya lool lan moo ci ne kon kii naan parce que <laughs> Seydina Ismaïl ibn Ulayya xawoon nañ na Ulayya mooy mooy baayam comme yonent Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam moom loolu mooy moo tax mu ne euh, mayuma kenn <laughs> mu may mu may dàkkantale sama yaay te képp ku ma dàkkantale sama yaay jàpp naa nag maa jëw quoi wala ñu mel noonu kii ne <laughs> kii ne waay yow ma ne yii yëpp <laughs> Imaam Az-Zahabi loolu daa daraa ci newul waaw wax na ci li mu doon lay moom Imaam waay parce que fii nga xamante ne nii yonent may saa saa am na ñoo xam ne woo na leen loolu dakkantale seen yaay loolu daraa ci newul daa kii woon rek daa xawoon <laughs> kii côté boobu rek ah waaye loolu dara newu ci waaye daal amaana daal li kii waxoon dëgg la euh, mais euh, sàmmoon teg tamit li nga xam ne moom bëggu ko woon Eh, li imaamu a comme niñ la waxoon ne moom lool la doon wax voilà ni mu ko doon moytoo daal naan ki nga xam ne moom daal bu waxee jàpp ne gaa yi duñ xam eh, eh, Ismaïl ibn Ibrahim mu ne mooy ki nga xam ne di ah ñaa ko naan ibn Ulayya <laughs> ah, kon mu ne haddathana Ismaïl ibn Ulayya an Ali ibn al-Mubarak moo ko jëlee ci Ali ibn al-Mubarak al-Basri qaala haddasanaa Yahyaa ibnu Abii Kasiir gis nañ ko sànq Yahyaa ibnu Abii Kasiir Saalih ibnu al-Mutawakkil al-Basri rahmatullahi alayhi qaala haddasanii Abuu Sa'iid moom moo ne ki ma nettali dama Abuu Sa'iid hmm? muy al-Harawi mawlaahum al-Madani rahmatullahi alayhi mawla moo tax mu ne mawla al-Harawi an Abii Sa'iid bu ko jaawalee Abuu Sa'iid saxaaba bi du kii de haddasanaa haddasani Abu Sa'id mooy al-Harawiyu mawlaahum al-Madaniyu rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee mawla moo tax mu ne mawla al-Harawi ah ah an Abi Sa'id mu jël ko nag ci saxaaba bii di Abu Sa'id ah Sa'd ibn eh, Sinan ibn Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudriyu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'than ila bani Lihyaan min Hudayl fa qaala liyanba'ith min kulli rajulayn ahaduhumaa wal ajru baynahumaa ah noonu la kon nag mu ngi noonu ba pare imam Muslim après dajee teg da hadith boo xam daanaka moom bii benn mu ne wa haddathana Sa'id ibn Mansur mu ne nettana Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani rahmatullahi alayhi qala haddathana Abdullah ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri al-Misri sëriñu waa Misra ngongu taalibe imaamu Malik rahimahullahu ta'ala mu ne axbarani Amr ibn al-Haaris mu ne nettal ma Amr ibn al-Haaris ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansaari mawlaahum Abu Umayya rahmatullahi alayhi an Yaziid ibn Abi Habiib moo ko jëlee ci Yaziid ibn Abi Habiib Suwayd al-Azdi al-Azdi eh, Abu Rajaa rahmatullah al-Misri rahmatullahi alayhi moom moo ko jëlee an euh, euh, moom moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy Yazid ibn Abi Sa'id mu jëlee ko ci Yazid ibn Abi Sa'id al-Madani al-Misri rahmatullah alayhi mawla al-Harawi mu ngi noonu an abihi mooy doom ji ñun baay ji liñ gis sole muy Abu Sa'id euh, al-Harawi mu ne an abi mu jëlee ko Yazid jëlee ko ci baayam di Abu Sa'id al-Harawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala no ba'atha ba'atha ila bani Lihyana li hmm, yaxruj min kulli rajulayni rajul summa qaala lil qaa'idi ayyukum xalafa al xaarija fi ahlihi wa maalihi bi xayr kaana lahu mithlu nisfi ajril xaarij <laughs> voilà kon mu ngi noonu eh, kii mu ne eh, kon may ko du riwaay boobu la indi fii riwaay bi indi mooy bi ñu njëkk a wax kon al imaam an-Nawawi rahimahullah li yanba'is fii bi nga xamante ne nii kon hadith bi kon loolu moo jëm ci taxriij bi ak fi la nekk. xadis bi nag insha allah war nañu waat xadis mi numéro mille trois cent neuf insha allahu taala war naa ñëwaat ci téere bi léegi ba léegi ci bunt bi garab gi ban lëkkaale la ak dimbali wonte ci yiw ak ragal yàlla mooy dane yonent way saa saam dafa yebal benn sariya ci waa Banu Lihyaan Banu Lihyaan <laughs> ay kaccoor lañu woon avant ñuy gëm quoi waaw ñu ñu ñu mënoon a tooñ lañ <laughs> yonent saa saam ci boppam xare na ak ñoom waaw ndax banu lefyaan ci boppam ñoom ñoo getamaa woon ay saxaaba waaw ay qurra ñoo xam ne ñu dàq jàng alquran dàq xam diine ji ci saxaaba yonent ba saasaam bokk ci ñoon doo nijaay imaam ma eh, imaamu anas anas sayna anas ibn malik radiyallahu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah muy Haraam ibn Milhan di frère yaayam di Umm Sulaym bint Milhan frère bokkoon na ci ñu waa Hudayl tegoon dil waaw daal di leen rey <laughs> allahu akbar léegi nag yàgg nañoo def caay caay yonent bi saa saa nag benn jour leen a yónnee dafa yónnee benn sariya mooy armée boo xam ne du dem ngir léegi nag bi ñu xam nga loolu yonent bi saa saa bu masoon a wax loolu saxaaba yi ku nekk doon bëgg a dem waaw moo tax boroom bi ne woon euh, ci euh, jeexitalu suuratu kii euh, Tawba ne ne doon doon tere ñépp demandoo ci xare noonu xare am. ñépp génn roodoo ku borom bi da doon tere lool na ne non non moo tax mu mu wa maa kaana al mu'minuuna li yanfiru kaaffa fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa li yatafaqqahu fi diin wa li yunziru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahdaruun waaw wa maa kaana al mu'minuun li yanfiru kaaffa xare am ñoom ñépp ñu génn doo dem ci xare bi noonu bàyyi ci ginnaaw noonu déedéet parce que loolu c'est pas sûr que tamit bi ne non warul a demee noonu. warul ñépp di demandoo ñoom ñépp doon xër wallahi tanaazaw mawtamaan li borom jazbul qulubi wax radiyallahu anhu ash-shaykh abul mahamidi ash-shaykh ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim ne sahaaba yi radiyallahu anhu tanaazawul mawtamaan voilà gis nga ñoom ñoo xëccoo concurrence kan mooy njëkk a dee ci xare yi laa wax <laughs> wayo <laughs> xare bu amoon amul yox yoo xam ne voilà <laughs> waaw ñoom ñëpp bay bëgg a dem suñu borom nag ne déedéet wa ma kana al mu'minuna yanfiru kaffa warul way ngëm yàlla yëpp génn noo ñoom ñëpp d'un coup dem ci xare fa ak a neexoon nafara mu dem loolu nag mooy lii mu wax moom la leen sant ne léegi nii lay def mu génn dem min kulli firqatin minhum ta'ifa mbooloo bu nekk comme ñu ne waa waa waa waa banu najjar wala waa aws waa xasraj yéen na ngeen jël benn mbooloo ci yéen ku nekk ci ay nit ñoo xam ne bu yéen du ngeen dem waaw mooy taay taifa benn mbooloo benn mbooloo rek ci kuréel bu nekk am lu ñu ñu tëjal li yatafaqaw ñu dem nag ñooñu dem génn ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem xare ji fekkee ji ñu gën a dégg diine da ne la la waaw parce que loolu moo tax maghazi rasul rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam noon yi bañ ñu xam leen noonu yu sànni bëgguñ ñu xam leen parce que xam nañ ne foofu la gis nga dégg dégg mu sew ci suñu diine bi nga xam ne kenn du la yaf après jullit bi da ngay xam lan yow yaay kat yow ak fan la yonent may sa sam tegoon tànkam ak nan la doon dunde nga dunde noonu te boo ko defee yéefir yi am problème moo tax bëgguñu yooyu programme yooyu ñu koy jàngale moo tax ñu naan non Arabie saoudite il faut revoir leur programme loolu la ñu septembre amee hein ñu naan voilà tout ça c'est leur madrasa aw Pakistan ay yii yii yoo xamante ne c'est les terroristes kese lay lay lay lay produire voilà il faut les revoir yooyu il faut réformer ces madrasa voilà <laughs> yow yaa ngi biir New York nekk ci sa école di trinquer say collège say Scott Scotland Scott xaw ma lan Oxford Angleterre fu la neex ah British fu la neex ah biir Sciences Po Paris faneen ah Australie New Nouvelle-Zélande fu nekk yéen nga fa seeni affaire di jàngale léegi problème am na parce que am na ngeen ne non madrasa yi nekk Pakistan alquran ngeen ne ak programme bañ fay jàngal Arabie saoudite ay yii ay ay yii nañ leen seetaat ay Afghanistan non yooyu njàngale yooyu noonu dañ leen a war a réformer lan ngir lan ngir mu dëppook ñoom li ñu bëgg ñoom waa ñépp waa suuf mu nekk mondialisation ci lépp euh, unicolore benn couleur lii moom daal. lan moo jàngaabal li nga xam ne daal moo neex bàyyi yëpp tubaab bi nga xam ne jàpp na lool la ko jàpp du dëgg du bàyyi teg voilà loolu du dëgg voilà parce xam nañ li lii lii lañ xam lii yatafaqahu fi diin waaw parce xam nañ ne gaa yi yooyu ñàkk ñu fu naa kenn du leen nax sawaay na yor kaalaam bi ngay xeeb ak babbu sam bi ngay xeeb nii yéenéem yu woyof yi kenn du ko nax waaw sëriñ bi daara bi wallahi bu yeewoo ba xam dëgg-dëgg maghazi rasulullah xare yonent way sa saam ak yooyu moom sawaay jarul muy jàng fenn di génn fenn di lire benn journal benn mbir muy wax ci euh, géopolitique mondiale lépp la xam waaw lépp la xam kenn mënu ñëw fekk ko ci mbaaram nii mu nekk fii ci Bawol nga koy nax man da ne du ne te kenn du ko yam nag <laughs> yatafaqahu fi diin moo tax al imaamu al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullah alayhi mooy ñi génn dem xare ànd ak yonent bi saa saa waaw buñ demee ndax ay actes yu bari ci xare yi la xew tiim gi ñuy def fan la xewe en fait tiim actes tiim fan la jóge mais gaswatul Muraysiya fa la yonent bi saa saa demoon la xewoon xaadisatu sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw ñoom waa ala Abu Bakr comme ni nga xam ne moom la ko kii waxoon ah Seyna euh, al euh, Ibn al-Hudayr Usayd ibn al-Hudayr ne lii du seen euh, mujjanteelu barke yéen waa kër Abu Bakr radiyallahu ta'ala ankum wa ardaakum voilà kon mooy ci xare yi la jóge acte yu bari yooyu dégg ci diine wàññi julli ak yu mel noonu yu bari ci yooyu lañ ko xare ak nan lañ koy wàññee jamoo taqdim jamoo taxiir keroog ghazwat Tabuk yu mel noonu nga xam yooyu atte yooyu yu bari yeneen ak yeneen yoo xam ne boo ci bëggee lu leer dellul ci siira bi nga xool voilà siira yonent mi alayhi salaatu salaam duggal téere bu la neex déglu koo xam ne lu yéen téere yi wax ci yooyu nga gis ni haytu ni muy génn al-la'aan aw ad-durar voilà précieux yu précieux yi nga xamante ne bu ñu ko xamoon wallahi julli ñi tey du ñu nekk nii ñu nekk ci kaw suuf waaw waaye nag ñàkk réere ko waaw istarshad al bil maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadi nasinahu loolu la borom ah ah ah sha'ir ba waxoon gis nga xarbu occident dañoo xool li xewoon démb gis seeni faay ak yooyu ak nan la jullit ñi def ba féete woon leen kaw gañe ba Andalousie nangu ay Albanie yi Europe de l'Est <laughs> ak yooyu ñu xool loolu sawaay exploité ko waaw xool na nga xam ne moo taxoon ñu gañe leen ak yooyu ñu renforcer foofu loolu moo tax ñu naan waaw bon ñii li ñuy jàng tax kon nañ ko arrêté waaw gis nga nag pays yi nga xamante ne ñoo leen topp ci idée boobu di xeex daara yeeg ak njàngale koo xam ne ku jaar yoon la ci diine parce que am na yenn daara yoo xam ne moom saa dérange personne il faut que ça soit clair waaw am na yenn façon daara yi te loolu moo bari suñu réew ñun façon daara yooyu ça dérange personne waaw mokkalal dem après nga boo paree mokkal bi lu am solo la waaw du lu ñuy xeete waaye mooy boo xam ne yow daanaka ki jàng gone gi bu jàngee du yeewu ci dara waaw àndul ak ay xam-xam bu muy boo koy xamal ci wàllu diine même li ñuy jàng sax bu ci xam dara waaw après nga jëlee ko fa nag yóbbu ko école boo xam ne dootul réviser mooy gis nga mokkalam mokkaloon na de waaye teg ci quelque quelque même pas un naa mu fàtte presque lépp waaw nit ñi nag naan moom de mokkaloon na mais mokkal na jàng na alxuraan de daa saay saay rek ndeke de way yow ma ne <laughs> mokkalatoo de loolu mokkaloon na ba booba mais léegi xamatu ci dara lu bari ay ay ay ay lointain souvenir la ay bu ko déggee dinaan lii dafay am lu mu koy jox mais man lu continuer du ko xam waaw te tamit quintessence bi li ne ci aaya jàngalu ngeen ko ko woon te continuer wul awul suite waaw c'est quoi le fait de s'arrêter au milieu du gué comme ça ah yow dem ba ci euh, war a war a traverser benn dex ngir àgg beneen côté rive bi beneen côté wu dex gi fële nga ñëw ba ca digg ba daal di damm baraw bi damm gaal gi nga yéegoon gi la yóbbu ba ci digg bi loolu la lay jar da ngay ngay suulu ci biir biir ndox mi nga jëm da nga ci naan ba doyal boo mënula la boo mënula fii waaw kon nag façon yooyu moom euh, c'est de c'est du moindre mal pour le kafir quoi waaw waaw parce que mooy amul suite xam na ne de toute façon baax na waaw ba léegi na ko yóbbu fee mais je vais le récupérer après et je vais écraser tout ce qu'ils ont déjà mis euh, si bu doon disque dur lañ ci def lépp laa écraser comment par le Coran bu ñëwee ma koy jabal ay ay yoo xamante ni lépp day baax à l'encontre luy dem contre alxuraan jam jàngoon fële de toute façon moom sax xamu ci woon lu bari waaw mu ñëw loolu lépp mu fàtte lépp ñu dugalal ko même lu koñ dugal ci biirum machine soppi idées yi ñu yoroon yëpp defal ko ci yoo xamante ni yu bees la yoo xam ne yu yiis la wal iyaadu billah waaw léegi nag waa Banu Lihyaan gii <laughs> kon yonent way sa sam loolu loolu alxuraan doon wax ne li yatafaqahu kon fi diin wal yanziru wal yunziru qawmahum duñ ñëw ñu xuppaat jóge ca xare yonent way sa sam jàng fa diina ju saw xam-xamu diine bu saw dégg-dégg bu saw ñu ñëw xupp seen ñoñ ñi idaa raja'u ilayhim buñ dellu see jóge ca xare la'allahum bu ko defee yahdarun ñu attention ne wu def attention di mooy ko voilà kon lii nii yonent bi mooy buñ ma soon a woote xare saxaaba yëpp dañ doon bëgg a dem yonent bi alayhi salaam suñu borom tabaaraka wa taala eh, xamal ko ne mbir mi ñi lay dem mooy du ñoom ñëppay moo tax yonent bi alayhi salaam bu ma soon a même moom bu demul dëgg-dëgg ñëppay bëgg a dem waaw ñëppay bëgg a dem léegi nag mu ne leen ah li yan bàyyi waaw na dem na jóg ngir dem banu Lihyaan googu euh, yonent bi saa saam na fa sariya ngir euh, euh, defar leen ngir yar leen waaye yonent bi saa ci boppam moom dem na xare ñoom hein parce que après Uhdun waqatul ghumam Hamra non Uqun Uhdun waqatul ghumam Quraydatun voilà yawmal xiyaama ginnaaw uh, comme ni borom xilaas wax radiyallahu anhu ginnaaw ghazwatu Qurayza banu Qurayza yahuud yooyu doon coalisé waa Ahzab waa Quraysh ak waa Ghatafaan ñi mere woon seen xol yi bañ lislaama ci ne woon doon xare yonent sallallahu alayhi wasallam bi ñu xareek ñoom ba pare xam nga yonent sallallahu eh, eh, eh, dafa dem après Ahzab Seydina Jibril na ko da ngay teg seen arme ñun def regaguñ mu ne ko fan mu ne mu joxoñ ilaa Banu Qurayza ñu ne après Banu Qurayza ci la xareet ñii waa Banu Lihyaan gi mais loolu bokkul bi boobu moom moo demal boppam bii nag dafa yónnee te demoon waaw mooy euh, Qurayzatun summa euh, Lihyaan muy Banu Lihyaan gi voilà ñoom nag yonent bi saa saa dafa yónni woon <laughs> ab ab ab armée euh, ñu bari bëgg a dem ñëpp bëgg a ñu bari bëgg dem mu ne déedéet li yan baax na jóg ngir dem min kulli rajulayni ahaduhuma mooy rajulayni bi tekkiwul euh, ñaari góor yu taxaw nii euh, moo tax imaam an-Nawawi bi muy sarah hadith bi ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi euh, mu ne mu ne li yaxruj min kulli qabilatin wala li yanba'ith min kulli qabilatin nisfa adadiha loolu lay tekki waaw mooy na génne waaso wu nekk clan bu nekk ci yéen moitié wu ña fa nekk mooy yéen yépp bëgg a dem déedéet xaaju ku nekk mooy comme si deux personnes yu taxaw na kenn ki dem voilà voilà kenn ki dem bàyyi keneen ki mooy bu dee cinquante ngeen na vingt cinq dem vingt cinq des voilà vingt cinq xeexkat na vingt cinq yi dem vingt cinq yi toog voilà ngeen xaaj ko noonu loolu la mu ne wa huwa al muraadu bi qawlihi min kulli rajulayni ahaduhuma voilà voilà <laughs> waaw <laughs> mu ne waa ma kawnul ajri baynahuma fa huwa mahmulun ala ala ma ida xalafa al muqima al muqimu al ghazi fi ahli bi xayr kama sharahna qariba mu ne loolu quant le fait ñoom ñooy bokk payoor gi mooy loolu dañ koy yan ci bu dee ne ki nga xam ne mooy ki toog da demul xare ji dafa wuutu ki xare ji ci euh, ñoñam ci lu baax te lool comme niñ ko saraaw mooy xadis bi jiitu ndax parce que ci Sahih imam Muslim nii la ko imam Muslim indee imaamu Muslim rahimahullah dafa indi xadis bi njëkk a gis léegi bu Seydina Zayd ibn Khalid a juhani al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu après teg ci xadis bii Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon nag mu ngi noonu kon lii la xadis bi di wax que ne daal képp eh, eh, eh, lu baax loo xam ne. Euh, euh, ñépp du ñu ko mën a defandoo wala même bu ko ñépp bëggee ñépp du ñu demandoo loolu ña bëgg dem ña nga xam ne am nañu yéenay dem ñoom ñu mën noo dem waaye ñu ne leen yéen toog leen ñeen ni ñuy dem ñooñu dañuy am payu ña nga xam ne ñoo dem waaw wal ajru baynahuma payoor gi nekk seen diggante voilà kon nag mu ngi noonu le waaw surtout mu taxawu tamit gannaawu ka dem demoo waaye it na ko taxaw taxaw bu baax ci li nga xamante ne ni mooy ci gannaaw kon moo tax xadis biñ beneen ñu la wax sànq wal ajru baynahuma pay gi day nekk seen diggante beneen xadis bi lañ la li yaxruj min kulli rajulayni rajulan bu abu sayyid abu sa'id bi ci imam muslim teg teñ ci doon ko sànq thumma qaala lil qa'ida ayyukum xalafa al xaarija fi ahlihi wa maalihi bi xayr falahu mithlu nisfi ajri al xaarij day yàl lu mel ni moitié wu payu ka nga xam ne moo ci bokk affaire bi kon nag mu ngi noonu day mujj nekk rek mooy payukkali ngay am <laughs> voilà wal ajru baynahuma kon nag mu ngi noonu kon ci dimbaliwonte ci li nga xamante mooy li yiw ndax ñi demul ñoom ñu ngi dimbali seen mbokk yi jot a demit demuñu waaye ndax gànt mooy lislaama leen toogloo waaye it seen gannaaw ñi dem seen gannaaw ñii fi toog dañuy taxawu seen gannaaw ci loo xam ne lu baax la kon wax nañ la xadis war nañu wax xadis mille trois cent neuf insha allahu taala ci téere bi kon nag ñu yem ni bu woon nañ ko jeexal ni waaye timis bi dafa jot mënuñoo continuer bu woon nañu ndax ñaari xadis a ci des euh, dañ ko bëggoon a paqueté d'un coup rek tay benn <laughs> jataay <laughs> ñu jeexal li nga xam ne mooy bunt bi waaye loolu la borom bi tabaraka wa taala daal di euh, dogal ndax lan ak hukmul wad'i